min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi albaabu saalis baabu sidq saalis an abi sufyaan saxr ibn harb radiyallaahu ta'aalaa anhu fi hadiisihi at-tawiil fi qissati hiraqla qaala hiraqla فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة muttafaqun alayhi kon al imaamu alxafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu indi kon mu ne al asaalis ci buntu bii gisoon nañ ci jotaay bi weesu ñaareelu xadis bi ci buntu bi mooy xadis numéro cinquante cinq ba téere bi tàmbaleeg léegi tey ñu war a gis xadis numéro cinquante six bu cinquante cinq bi moo doon xadis Seydina Abu Muhammad al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma tey ñu war a gis hadith cinquante six mu ne as-salis parce que fii dafa def fal awwal après as-sani as-salis voilà mu ne an abi Sufyan mu ne hadith bi mu ngi koy jëlee ci Abu Sufyan ah Saxr ibn Harb ibn Umayya mu ne moo doon Saxr ibn eh, eh, eh, Saxr ibn Harb voilà Saxr la tuddoon di doomu Harb ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf ah muy Abu Sufyan mel na rek sayyidu banu bani Kinana <laughs> moo doon moo doon sango Quraysh yàgg dañ ko fee gis ah ba moo yoroon njëgg ma te Yonent bi sallallahu alayhi doon ko kar mu rëcc Badar am yàgg nañ ko fi tudd Hunayn gisoon nañ bokk na ci ñu Yonent bi sallallahu joxoon téeméeri gëléem waaw mu ne nañ ci moom. ndax xadiis bi mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu anhuma moom la ko Abu Sufyaan nettali voilà moom la ko Abu Sufyaan daal di nettali radiyallahu ta'ala anhum mu ne kon mooy xadiis bi ci mawlaana ibnu Abbaas la jóge mu ne moom moo nettali ne anna ibna Sufyaan axbarahu min fiihi ilaa fiihi <laughs> Seydina Abdullah ibnu Abbaas mu ne Abu Sufyaan moo ma nettali gémmiñ ak gémmiñ mooy gémmiñ ak nopp mooy moo ma ko nettali lii moom amul képp aw ma ci intermédiaire bi Abu Sufyaan moo toog nettali ma ko man man man Abu man Ibn Abbas lii nii <laughs> muy Abdallah Ibn Abbas ah léegi xadiis la nag bu gudd waaw moo tax mu ne fii xadiisihi at-tawiil xadiis ci xadiisam bu gudd bi waaw Saxr la tuddoon di doomi Harb voilà Harb di doomi Umayya Umayya di doomi Abd Shams Abd Shams di doomi Abd Manaf maamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah kon mu ne fii xadiis yi ci xadiisam bi at-tawiil bu gudd bi fii qissati Hiraql ci nettalib Hiraql Hiraql mooy Héraclius moo doon buurub romain yi moom ci boppam mooy mooy César waaw moom mooy César Qaysar ah Kaysar mooy titre bi mais moom Héraclius la si doon Héraclius ah voilà <laughs> léegi ndax euh, mu waxoon nañ la ko fi ku nekk bawol ba buur ta euh, teeñ nañ la doon wax Kajoor ñu ne la Damel waaw tekkiwul ñu ne voilà euh, comme ñu ne mooy Fès Lat Joor mooy mooy mooy mooy Damel tekkiwul ne moom bu kasee ma sa doon Damel non mooy titre bi comme ñu naan monsieur le président voilà monsieur le président moom. fii mu ne moom président Wade tuddul président waaw keneen ku fa ñëwaat rek président ak ñam ñam fa fekkoon ñam ñëw sax fekk leen fa ñu jiitoon ko fi président lañ leen doon César yi c'est comme ça voilà Qaysar léegi mais Hiraql la mu ne fii qissati Hiraql ca nettali xida euh, ba mu ne qaala Hiraql Hiraql da ne parce que en fait hadith bii nii. Euh, yonent bi alayhi salaam dafa tombeek hadis bi nga euh, jamono ji nga xam ne dafa amoon accord sulhul Hudaybiya ñu ngi ko doon tudd keroog ci juróom benneelu at mi yonent bi alayhi salaam waxoon nañu la Seydina euh, ah, Suhayb ibn naan bi nga xam ne ci la doon dugg si moo ko Abu Sufyaan Abu ñu nar kaas ci Seydina Omar ah ñu xaar ko leen lu yàgg ba mu nar a kaas mu ne eh, déet attention maanaam la kooku moo moo. moom moo signé woon accord ak yonent bi alayhi salaam te sulhul Hudaybiya ci juróom benneelu at mi gàtt ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaam ba yonent bi alayhi salaam bëggee dem umra waa Makka ne ci gàttal ne ko doo fi dugg fekk mu ngi woon bërëb bu ñu naan Hudaybiya ci biti Makka foofu ci gàttal après ñu def accord yoo xam ne dañuy am paix jàmmoo fukki at. ak yu mel noonu daal ak ay yoo xam ne yenn yi eh, ci biti nii dafa défavorable mooy wax dëgg yàlla waa Quraysh si daa mel ni ñoo doon dicté lu leen neex ba yonent bi saa ko ci ñu bari jullit ñi presque ñu merci affaire mais yonent bi saa saam ne baax na nii ñu ne ko mais dañuy ñëw ba ci buntu Kaaba gi nii te duñ dugg daal di def programme mu ne déet loolu accord wax nañ ñibbiwaat voilà ñu ñibbi ba gis suñ Kaaba gi bés boobu waaw accord yi ne leen après di ngeen ñëwaat waaw di ngeen ñëwaat ngeen umra ak yooyu ñu génn xajal leen ngeen wa umra ba pare ngeen ñetti fan ngeen ñibbi voilà léegi nag jamono jooju la noonu dix ans de paix entre Quraysh noonu l'islam yi woon ak yonent bi alayhi salaam léegi nag ci jamono jooju ci la xew-xew bii Abu Sufyaan yi nettali yoo am waaw nga xam ne ñoom dañ doon def comme la Alxuraan wax rihlata shitaa'i wa sayf dañ doon dem waa Quraysh li ilaafi Quraysh ilaafihim rihlat ash-shitaa'i wa sayf waaw nga xam ne dañoo miinoon di dem di defi seen commerce yi seen activité commune euh, commerciale yépp seenu yaxantu lañ doon yaxantu lañ doon jële màkk euh, ay der ak yooyu ndax dañoo bari gëléem ak yu mel noon yi nga xam ne produit foofu yóbbaale ko Sham jaay la fa jënd fa ay marchandises ay yéreek ay façon yu mel noonu ñëw di ko jaay màkk ak yooyu ah léegi nag euh, yooyu noonu nag ñu doon def Abu Sufyaan ci yooyu xam nga caravane yi nga doon demee yi jaar Medina ndax Medina moo nekk ci kaw Makka ci yoonu Saam bi buñ doon dem nag fa lañ doon jaar fekk jullit ñi gàddaay ñu nangu seen xaalis di fa jaar di dem di ci commerce Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne nañ leen kar ba mu indi woon Badar ak xare yi leneen yu ko jiitu woon mais laalaa laa laalante amul léegi nag ci jamono jooju nag nga xam ne dafa am fukki at de jàmmoo diggante jullit ñi. jugante yonent bi alayhi salaam ak waa Quraysh ci la Abu Sufyaan daal di woon demee benn caravane ndax léegi c'est sécurisé <laughs> yoon wi leer na ndax amatuñ jullit ñu kar leen comme na Abu Jahl doon wax al <laughs> am na moom daa amoon benn caravane bu mu jiite <laughs> yonent bi alayhi salaam daal di fay yónni say benn sariya Seydina Hamza ah li Hamza ten aqadal muxtaaru alwiyatan ubaydatan summa sa'dun summa sa'dun day xamul bëgg bi voilà loolu la borom xilaasu sayyidi alxaaji Malik alayhi ridwaanul Malik wax li Hamzatin aqadal muxtaaru alwiyatan waaw mooy Seyna Hamza mooy bi ñuy door ak gàddaay ba suñu borom daal i leen jox digal udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir waa boobee ci suratul fath ne gaa suratul hajj ne jox na digal ñi nga xam ne dañ leen di bundu xataal waaw borom bi pare dimbali na leen moo jox na leen digal jox na leen digal leen bi annahum ci kaw nga dañ a tooñ te borom bi ci dimbali leen ku ko man la te ku am kattan la te bu koy def la yeneen trois cent ans commencé nag ne njëg yi romb fii ñii suñu alal la jël gis ngeen keroog Abu Yahya tudd nañ ko fii Suhayl ibn Amr non ma naan Suhayl ibn Amr <laughs> ah eh, eh, kii <laughs> Abu eh, moo tax <laughs> ah, Abu Yahya ay ar-Rumi noonu voilà Suhayl moo tax Suhayl Suhayl ak Suhayb bokk voilà Suhayl <laughs> Suhayb la ah, Abu ah, ah, ar-Rumi Abu Yahya gis nañ keroog gars yi dañ ne ko eh yow doxandéem ku yow soxla nga fi woon li nga am teraanga ji nga am yëpp fi ñëw amee kon nag ah léegi yow nii la bokkoo ci ñu naan dañ laa fatoon léegi da ngay def mais alal ji ngay kii yëpp doon koy bàyyi ñu jël jël alalu jàmbur yi noonu ba pare bi ci commerce yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag ne nañ leen di kar ñu leen di kar nag ah <laughs> léegi yooyu Abu Abu Jahl li ma wax <laughs> bi yooyu bari saasaam dafa yëg ne am na convoi bu ñu yónni te léeg-léeg dañ doon dem ratisser quoi xool ndax est-ce que amul waa Quraysh traversé wuñ ci côté yi bañ dajeek ba mu dajeek Seydina Hamza ak armée su ndaw si mu àndoon sariya bi dajeek Abu Jahl moom moo jiite woon sariya bi boobu mais xeex am mujjur am ndax Maxshi ñi ne Majd ibn na am ah, moom moom moom moom moom moom moom al-Juhani ñi naan moom moo leen moo dox seen digganteeg ñoom ndax allié la woon ci julli ñi nekk allié ci ñi nga xam ne ñooy waa Quraysh moo dox seen diggante ba xeex amul Abu Jahl bi mu ñibbee Quraysh li mu naan da leen ne hee yéen waa Makka def leen attention parce que wax wax ñu ñaaw quoi moom xam nga Abu Jahl daa ma ak ñàkku teggin <laughs> waaw mooy gis nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak gaayam ñu ngi mel ni. <laughs> ci <laughs> ci nañ ko wax beneen wax boo xam ne mooy dina teggi na quoi ay gaynde yu xiif yoo xamante ne nii yu mel noonu la doon wax quoi xoolal rek yoo xam ne ñoom lañ yéen seen sëñ seen njëgg mi fu ngeen jaar ñu topp leen kon nag sécuriser leen affaire yi maa leen abu jëndi loolu nag comme que fukki at am na fukki at de jàmm mooy loolu amatul problème boobu amatul ah ban problème problème mu ñu lay kar amatul léegi nag waa Quraysh bi ci def seen seeni commerce di dem Abu Jahl nag ñoo Abu Sufyan taayoo nag ci la dem jiite benn caravane moo ko waa Quraysh ñu dem bañ fa demee fekk jamono yooyu tamit yonent ma ne saa saam tamit affaire bi may ko mu gën a tal leneen que di xarit waa Quraysh ak di waa di di di mooy toog seen yi ñuy def ak ak ji leen jaw mu commencé ci nag di bind ay lettres ay missives waaw la diplomatie de la de de de de la daawa waaw di bind ay leet ñi nga xamante ne ñooy buuri jamono ñoom Kisra ah, mu jiite woon Perse bilaadu fa al Furs waaye di bind ki nga xam ne Qaysar di Hiraql ah jiite woon Byzance muy al imbraturia al byzantiniya ar rumiya ah bind tamit Muqawqis bi ne woon ak ñoon ak an Najashi ba nga xam ne moo fi nekkaat moo toppoon ci ginnaaw beneen Najashi ba euh, loolu bien après léegi nag bi mu yónnee Hiraql benn lettre lettre bi mu ko jox Seydina Dihyatu ibn Khalifa al-Kalbi ah ajmaluhum Dihyatul Jamil jaa ala suratihi Jibril aw kama qala al-imam as-Suyuti ki junoon a rafet ci saxaaba yi moo doon Seydina Dihya mi ibn Khalifa al-Kalbi radiyallahu anhu moom la yonent may saasaam joxoon lettre bi mu doon yónni Hiraqla la ah, di azim ar ngir mu yóbbu ko léegi nag moom ba mu demee mu jox ko ilaa azim Busra ah mu jox ko ka xam ne moo jiite woon Busra buur boobu la nga xam ne satellite romain yi la mooy ñoom naata mooy romain yi ay état kii lañu satellite mooy état yoo xam ne comme pour ñu ngi ko comprendre gis nga temps bloc URSS ak États-Unis deux pôles yooyu amoon fi nga xam ne États-Unis dafay nekk côté bii ouest est kii nekk fi moom tudd URSS l'empire soviétique ah le Kremlin États-Unis day am ñoo xam ne ay états yoo xam ne bokkuñ ci États-Unis mais ay alliés lañ mais ay à vrai dire ay dungurum lañ ay France <laughs> fii Charles de daal doon na doon na doon na bañ mais après Charles de Gaulle moom ñi ci des daanaka ay France lañ ay États-Unis lañ ba léegi ay Italie ay Allemagne yooyu yooyu États-Unis moo leen yor il suffisait mu baleen gaa yi seen affaire yàqu ñoom it Bousra nag noonu lañ meloon waaw ay ay ay ay ay Bousra wax tey yi nekk côté yooyu ñoom Judaam waa Judaam ak gaa yooyu loolu la wax loolu la euh, euh, waa Busra ñii nii adimu Busra mii euh, ci la ci loolu la wax léegi nag comme que moom ah <laughs> yonent bi saa salaam Seydina Dihya daal di ñëw radiyallahu anhu jox kooku lettre bi ngir moom mu jox ko Hiraql la léegi nag moom moo ko jox Hiraql la nga xam ne benn kii la comme ñu ne président de France. moom moo jël lettre bi jox ko président États-Unis voilà <laughs> voilà léegi nag léegi bi ko Hiraql liiree lettre bi affaire bi interpellé ko nag mooy mu ne eh, parce que xamoon na ne am na yonent buy ñëw ay saatu salaam mais dafa foogoon ne moom en fait ci empire bii lañuy ñuy nekk mais comme que kii la ci arab yi la te ñoom jàppawu ñoon arab yi dara mais mu bëgg a leerlu mu ne léegi garde yi militaires yi nañ ko wëral ci RG yi renseignements généraux yi ak ñooñu police yi nañ dugg ci marché Sham bi ndax bari na arab yu fay ñëw buñ gisee groupe arab yu fa nekk nañ ma leen indil bu ko defee ma laaj leen ay laaj waaw <laughs> waaw ñoo xam ne ñu dëkk ñoo xam ne ñoo mag kii ma bind lettre bi alayhi salaatu wasalaam ñoom ñoo bokk bu ko defee ma laaj leen kii nga xam ne nee na yonent la léegi nag Abu Sufyan ci lañ ci la gaa yi demee ci marché bi <laughs> fee <laughs> da ñoom dañoo ñëw ay Gaza yooyu lañ doon dem Gaza tey foofu gan di marché la woon ak yooyu léegi nag ah Abu Sufyan nee ci noonu lañ ma lañ ma. lañu ma jëlee ci ci bi maa nga fa ak sama gaay di kii gaay ñëw nañu buur bee leen soxla ay wo euh, euh, le grand la César Qaysar waaw fekk da leen a laaj ba pare na leen yéen ana kan liñ duggee ci Héraclius la mu ne leen mbooloo mi ñoom ñi àndoon noonu mu ne leen kan moo gën a jege askan ci góor gi ma bind euh, lettre bi mu yonent bi alayhi salaatu salaam Abu Sufyaan ne ko man waaw ndax moo ci gënoon jege gis nga Abu Sufyaan Saxr ibn Harb ah ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf te Abd Manaf boobu mooy maamu Yonent bi alayhi salaam kon ah, mu ne ko man maa ci gën a jege léegi nag ci la ko woowoon nag di ko laaj ay laaj ba pare jël ñoo xam nga da leen rek ci ginnaaw Abu Sufyaan gisu leen ci benn rido ca gannaaw jël ñi mu àndaloon bi Abu Sufyaan ne mu jël ñenn ci ñoom teg leen ca gannaaw ah ne leen bu waxul dëgg rek na ngeen ma ko wax di ko laaj ay laaj nag ci laaj yi mu ko doon laaj. dane ci laaj yooyu laaj yu bari la nag ci la waxoon nag ci la lan la leen di digal waaw bokk na ci laaj yi ko Hiraql laaj dane ko fa maada ya'murukum ana lan la leen di digal waaw ana lan la leen di digal fekk am na yu ko njëkk laaj waaw ci wàllu moom ci boppam mooy kan hein moom ci boppam mooy kan est-ce que boroom askan la ci yéen waaw nan ngeen ko jàppe foofu est-ce daa am ci baayam yi ku mas a woote lii muy woote ak nguur wala yu mel noonu mu ne déedéet wala jiite nit ñi mu ne ñan moo ko topp est-ce ñi nga xam ne ñooy ñi gën a tedd ca wala ñi nga xam ne ñoo ci gën a dee ko topp mu ne ah ñi ko topp de mooy ñi nga xamante ne nii mooy ñi nga xam ne ñooy ñi gën a néew doole ci ñun mu ne tax dañuy yokk wala dañuy wàññeeku ñu ne ah, ñoom nag dañuy yokk mu ne est ku ci dugg ba pare da ciy génnaat wala déet laaj yu mel nii lii nii ko doon lii nag ne la leen di digal fa maa daa ya'murukum bokk na ci laaj yooyu di digal léegi mu ne yaa nii annabiya mooy yonent wala saa saab la ci laaj Abu Sufyan Abu Sufyan nag dañ ko ëndi ci kanamu wóor moom kese gaa yi wax naa la jël na ñi àndaloon entre temps def nañu tàqale ko ñoom ñu teg leen ca gannaaw fa buur ba nekk bennum néeg ca gannaaw ca gannaaw ngir ñuy déglu Abu Sufyan bu waxee lu lool après buur bi dana Abu Sufyan baax na man ngaa dem ba mu dem mu ne indil leen ma ñu leen ñu àndaloon ñu génn leen fañ làqatu woon fañ leen làqoon ne leen est ce fi déclaré dëgg la wala déet bu waxee lu du dëgg rek dina am problème <laughs> mais Abu Sufyan moom da man sax man leen na tax waxuma dëgg damay bañ rek dama doon bañ. ñuy wax sama gannaaw naan Abu Sufyan mas naa wax lu looloo tax keroog ma wax dëgg wallahi non bu dee kufaar yee doon wax lii waaye wooy ñun julli ñu lu tax ñu nekk ñoo xam ne du ñu nekk dina saadiqiin Allah léegi fii en tout cas mu ne ko fa maa daa ya'murukum lu leen di digale lu mu leen di digal yonent boobu yéen yéen waa Quraysh ñii yéen yéen seen yéen ñu nga ne yéen a bokk moom ah te dëkk ak moom xaala mu ne Abu Sufyaan ne qultu ma ne yaqulu ne moom de day wax ne ubudullah wahda jaamu leen yàlla moom dong képp la tusriku bihi shay'a ngallawaay bu leen ko bokkaaleeg dara watruku te bàyyi leen délaissé leen maa la nga xam ne yaqulu aba'ukum moom la seen bàyyi ak seen maam yi doon wax mooy ah naan yàlla daa am doom non yàlla daa am yàlla yu bare am Hiraql yàlla la non kii ma naan Hiraql Hubal Laata Isaaf Naa'ila ak ñi nga xam ne mooy Uzza ñooñu bàyyi leen li di wax waaw loolu la wax de. nee na daal nañuy jaamu yàlla moom kese di ko wéetal moom dong tamuñu ko bokkaaleeg suñu xërëm yi ñu fi yor waaw te nañu bàyyi li suñu bàyyi doon wax ci waxu kéefër bu ñu ko waxati waaw ak seen croyance yu baaxul yooyu le abandonné leen ko amul naan c'est non juste coutume déedéet lu baaxul baaxul wala loolu waxi jaaxaar la waaw képp koo dégg mu naan la waaye yooyu gars yi lañ bëgg ñun la ay lamb nii suñu tradition la après. tradition mag muy ngembu nga naan lan loolu tradition lan la loolu tradition bu baax waaye magum jëm nga naan am ay doom am lépp ngembu ni ko mel ni ba mu nekk liir na ko yaaram ci yoon mu nekk ah nga naan lii dara new ci walla iyaazu billaah naan waaye parce que c'est nos us et coutumes c'est tradition après waa Quraysh ñu yonent bi sa sam doom toj seen xërëm yo loolu tradition mais c'est des millénaires c'est des c'est des ay at yu bari lañ ko fa defoon ah. waaw pour wax la les démagogues d'aujourd'hui naan waa pourquoi gars yi biñ jëlee fee ñu toj xërëm sàngam mais kii wax loolu première dañ naan ko yow kon boo fekkoon jamono yonent bari saa saa ba muy toj xërëmu Kaaba ga lan ngay wax xërëm yooyu si bii bii patrimoine na leen patrimoine arabe la woon waaw hubal li ñu fa defoon gan bi hubal xërëm yooyu mais dañ fa yàggoon na la c'était de l'architecture de la sculpture bon des arab ak li nga xam ne noonu la mais yonent bay saasan dafa toj yépp keroog bi ubbee Makka naan jaa al haqq wa zahaqa al baatil inna al baatila kaana zahuuqa waaw jaa dikk na al haqq dëgg wa zahaqa naax say na dem na daw na al baatilu neen inna al baatila dëgg-dëgg neen kaana zahuuqa dafa nekk loo xam ne luy dem la luy deñ la waaw ba pare dessin yañ dessin woon Seydina Ibrahim ak Seydina Ismaïl ci xam nga loolu loolu dañu naan nii saa si biir laaj kii il faut l'entretenir yore présence yëpp la effacé waaw kon bu ñu fontoo naan walla yow yaa gëm yonent bi saa saam yaa kii ñu jël sa bopp bi nandal la ci ay idées occidentales yoo xamante ne ba nga ba nga ne kii ñëw di wax nag ndax ñoom diw ñaar lu tax ñu def lii dañ naan la yow lañ war a laaj. lu tax ngay soutenir même discours dañu lay laaj law kunta fi zamani nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yaksiru al-asnaam hawla al-ka'bati fa maadha kunta taqul ajib in kunta min as-saadiqiin yow lañ ko war a wax dañ naan la bu ñu fontoo yow la ñu war a laaj boo fekkoon yonent jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy pat li nga xam ne mooy xërëm yi ñu defoon ci kaaba gi lan ngay wax. di effacé yéen dégg nga woon Seyna Ibrahima Seyna Ismaïl alayhi salaam ñuy def azlam yooyu pilo seen pilo fas yooyu yeneen way saab saab mer ne wax nañ lu amul ñuy masinoo def lii effacé wu lépp waaw dindi fa lépp luy trace shirk yow nga ñëw di wax ñoom du seen patrimoine te lépp la l'islam dindi waaw léegi ñu bëgg laa gëm loolu non lii c'est notre tradition dañ naan la bu ñu kontoon yow it waaw. prix nga naan c'est notre tradition après Quraysh amul woon yoon mais Quraysh ci loolu lañ doon dëkk ni al di leen rendil utal leen ay utal yoo xam ne fa lañ leen di rendile waaw di fa rendi di fa sotti lu nekk ngir nee yàlla yi lañ bëgg ñu bëgg mais yooyu yëpp dafa yeneen di may sa san jël jël waaw kon mu ne waaye mur na wat ba bu bare mu ñu naan watruku watruku da ngeen ba maa yaqulu abaukum li nga xam ne moom la seen baay ak seen maam yi doon wax wa ya'muruna te moom nag doon dinañu digal dongoom yonent boobee de di wax ndax Abu Sufyaan gëmu ko woon damu na ñi gëmu ko woon dara moo tax moo tax moom mu ne am na xam ne moom ma mënoon wax lu am fi fi mu mën a ma mënoon a bërxal benn mbir dugal fa loo xam ne lu ñu avantage la ñun mooy bi ma nee da xeex ngeen a ñoom waaw <laughs> waaw est ce que na leen wax lu amul ñu ne noonu est ce que mas ngeen la xeex nañu waaw mu ne ko xeex bi nu mu demee mu ne si jaal <laughs> yawmun lanaa wa yawmun alaynaa waaw alxarbu sijaal <laughs> Abu Sufyaan waaye xare woon leen na léeg-léeg ñu gañe dañuy gañe ñu li tam ñu koy gañe mu na leen a wax lu dul noonu mu naan waaye am nañ benn accord entre moom. xamuñ liñ ci def ma ne ko non waxuma loolu xamuñ ndax dina ci dëggoo bu ci dëgg ma ne non loolu Hiraql ne ko ma a est-ce que mas na leen wax lu dul noonu <laughs> mu ne moom moom fanaa ma doon dugal dara waaye manuma dugal dara te tamit ma nekkoon wax dama doon bañ ñuy ñuy ñuy wax génération yi ca sama gannaaw bu ma fi jógee ñu naan Abu Sufyan mas naa wax lu amul Allah <laughs> kon mu ne kon bokk mu naan ñu kon wa ya'muruna yonent boobale di ñu dugal bi salaati ci julli wa sidqi ak dëggoo mu ngi noonu kon tool ñu baax ñi ah bii garabu dëggu bii manu cee ñàkk bu ñu bëggee bokk ci ñu sell ñi nekk ci seen riyaad yi seen fas yu jardin yi muy jannatul ma'arif yi nan bi ca yàlla xam ci yàlla gees ci yàlla di dem ci yàlla di jaar ci yàlla fokk ñu man yi fokk lii dëggu ñu ànd ak moom waaw moo tax yonent way saab mu leen di digal digle di ñu dugal ñun bi salaati ci julli ngir am connexion direct ak suñu borom waaw waaw wa sidq ak dëggu waaw wala afaasi ak téye suñu bopp waaw lépp lu xaraam bu ko suñu loxo laal lépp lu xaraam ci loxo ci lu ñuy laal wala mbiru bopp wala alal ju moom wala yow ndaw si góor gu la lewut wala yow góor gi jigéen gu la lewut waaw wassi la waaye mu ñuy digal ñuy daal di jokk suñu mbokk yi bañ ko di dog ndax alalu àddina ndax intérêt àddina déedéet loolu la ñu doon digal kon fii ban lëkkaale la suñu bunt bi mooy wa ya'muruna bis salaati was sidq ak dëggu waaw ak dëggu Allahu akbar kon nag lii de la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon digle dëggu ndax moo ñu jàngal xamal ñu ko ne dëggu kenn manula am fa yàlla dara bu dee ne dëggu ngeen manuñoo am ci àjjanaay borom bi ci riyaadu borom bi bu dee dëggu nekkul takkoowul ak ñun nekkul suñu jikko kon nag yàlla nañu borom bi may dëggu amin